nu leeral foofu ne su fekkee dafa bëgg a sangoo saabu ko neexee njëkk sangoo saabu ba noppi doora sangu cangaayul faratali da nga waxtu wa yaatu na bu ko neex itam sangu cangaayul farata ba noppi doora sangu sangum toilette mi lu may nag aw yaramam dafa tilim tilimaay goo xam ne bu jekkee jekki sangu rek du set su boobaa kon day njëkk a sangoo saabu ba noppi nag doora sangu ca ngaayul faratali wa man raa ku gént fi manaamihi ci ay nelawam ka annahu daanaka moom maanaam mel ne moom daal yu jaamihu dana booloo walam yaxruj te génnut minhu ci moom maniyun maniyu fala shay'a di dara alayhi di ko wax muy góor muy jigéen bu dee nelaw gént mel ne day joteeg moroomam joteeg góor ak jigéen waaye taxul dara génn ci moom maanaam yeewu na gis ne géntu kese la dara génnutoon kon sangu farata du ko ca war moo xam góor gaa moo xam jigéen gaa ndax gént googu ni muy dalee góor noonu lay dalee jigéen waaye nag su fekkee ne gént na jote googu ba noppi nag yeewu gis man yi génn moom faw sangu farata war ko ndax man yi moom bu génnee ci nelaw rekk duñ ci sartati benn sart faw rekk sangu farata da cay wax wa man wajada ku fekk fii faw bi ci malaanam man yi yéen man yu yaa wisan mu di ajowow laa yoddur yi du xam mata asaabahoo kañ la ko jot ixtasala mu sangu wa ahaada te mu baamu maa la nga xam ne salla julli woon na ko min aaxiri nawmatin tukkee ci mujjug ay nelaw naamahaa yooyu nelaw na ko fii ci ca moom koo xam ne dafa jekki-jekki gis ci ay yéreem mbaa ci yaramam man yu mu wow xamul nag kañ la génn ci moom kon day seet yan nelaw la mujj nelaw yoo xam ne nelaw yu diis la ba loola mën na caa ame mu daal jàpp nekkoon kon ca nelaw yooyu la ame daldi di sangu farata nag te bu sangoo farata ba noppi gépp julli goo xam ne julliwaatoon na ko ci gannaaw nelaw yooyu rek na ko baamu ndax day mel ne julli woon na ko ci loolu muy amee cangaayul farata mel ne su demoon ba julli takkusaan gis nag yaramam mbaa ci ay yéreem man yu moomule te xamul na kañ la génn ci moom day seet ba xam yan nelaw la mujj nelaw mel bu fekkee ci guddi daal la gëj nelaw nelaw yi deme noonu kon day dem sangu farata te waat jullik suba ak tisbaar ak takkusaan moom mu julli ba noppi su fekkee seetlu na ne ca yoor yoor gannaaw ba mu jullee suba ba tuddaat la mujj nelaw nelaw yi demee noonu kon bu sangoo farata ba noppi day daal di baamu rek tisbaar ak takkusaan waaye julli suba ga moom du ko baamu faslun li ab dog la faraidul xusli faratay ca ngaay an niyatu mooy yéene inda fa tàmbali ga wal fawru ak gaaw ga waddal ku ak ragg ga wala xumoomu ak matale ga faratay cangaay ñeent la ci nim ko wàññee fii bi jëkk mooy yéene ji mooy dogu ci joox faratay cangaay li bu ko neexee yéene yëkkati toj mu mag ndax cangaay toj mu mag la bu ko neexee itam bu fekkee janaabaa ko tax di sangu mu yéene yëkkati janaaba ja waaye daal li gën a gàtt rek mooy mu yéenee joox faratay cangaay li moom nag su ko neexee buy tàmbali daal di yéene fa saasa ndax ndegam lépp luy feeñ ci yaram wi rek raxas ko day farata loolu moo tax moom buy tàmbali mën naa daal di yéene ñaareel bi nag mooy li wax alfawru fawru mooy bu xasee tàmbalee sangu farata na ko sësale lu mu noppi teg ca la ca topp lu noppi teg ca la ca dañuy bañ mu deflee ba noppi dem di waxtaan mbaa muy def leneen ba mu yàgg mu door a dikk bëgg àggale cangaay li saa yoo xam ne daal moom tàmbali naa sangu bàyyi ko nekk ci leneen te tey ko bu yàggee rek lam tàmbali woon ci cangaay day yàqu mu war a tàmbaliwaat ne bu ko yàlla bindee ak yéex nga xam ne bu dee sangu cangaay la du gaaw loola du tee cangaay la baax waaye nag ñàkk gaa sufale ci tayeef moom mooy yàq cangaay la ñetteel bi mooy bomb gi xëpp rek ndox bàyyi du doy day aajowoo mu bomb boole ci li mujj wax mu di moomu mooy mboolem li feeñ ci deru yaramam fenn fu ci nekk na daj kapp fu nekk ndox ak loxoom àgg fa nga xam ne bu raxasoon fenn bàyyi fenn du doy teewul nag bu fekkee ne am na foo xam loxoom mënu fa àgg te amut lu mel ne njàmpe bul fi mën a àggale kon bu ci xëppee ndox rek bàyyi mu daal doy nee nañu du aajowoo muy woo kenn koo ko ragal am na sax ñuy wax naa foo xam loxo mënu fa àgg day woo ka muy séel mu bombal ko ko waaye wax ji gën a wóor daal mooy fépp foo xam loxo mënu fa àgg rek na xëpp ndox rek bàyyi bu ci mënta xëpp ndoxit na bàyyi noona jaanam wàcc na tële na ko tële na ko rek wa sunanuhu ay sunaam xasul yadayni mooy raxas yaari loxo ya ilal koo xëy ni ba ci ñaari tikku jara ya kalwu doo i niki njàpp wal mad madatu ak galax ndiku wal istinshaaxu ak sarax ndiku wal istinzaaru ak fiiru wa xaslu simaaxil udunayni ak raxas bën bënu ñaar nopp ña dañ ëpp maas simaax ci maasaat gi si waaye am na ñuy wax itam sumaax ci maasaat gi mask ak lonk waxuwa moom sumaax mbaa simaax ak tuqubatu mooy bën bën ba ad daaxilatu bay aji tabbi xanaa ba aji dugg rekk fi rësi ca bopp ba fa tudd farata yi mu jàll ci sunna yi moom nag dafa def sunna yi ca ngaay muy juróom boo weesoo raxas ñaari loxo yi ñetti yoon ba ci tikku jara yi nga cay teg galaxndiku muy ñaar teg ca salaxndiku muy ñett teg ca siiru muy ñeent teg ca raxas bën bënu nob ba muy juróom wa ma sax fatul uduni daal ndabul nopp ba fa yajibu dana war lu zahiriha raxas bitéem ba wa batiniha ak biiram ba bën bën nag bi lañuy wax ne nga luqar ci ko sunna la bu dee cangaay waaye li nga mën a jàpp ci jëmmi nopp bi ci boppam moom moog dënd biir bi ñoo yemoo dañ ko war a raxas bu wér wér su fekkee yemul ci sangu farat rek da caa boole jàpp kon sunna yi mu wax ba muy njàpp njàppum benn benn duggaale na ca kon loola doy na bu fekkee dafa sangu sangum kese nag jàppul njàppum benn benn nag kon na def sunna yii galaxndiku saraxndiku fiiru luqar ci itam bën bëni ñaari nopp ña wa fadailuhu ay ngëneelam al mooy tàmbalee ga bi xaslin najaasati ci raxas sobe sa suma zakari topp zakara sa feen wi te muy fa moom tumma a'da il wudu'i topp cëri njàpp ma marratan benn yoon tumma a'la jasadi yi topp gën kawey yaramam wa tatliifu xasli ra'si ak ñetteel raxas bopp ba wa taqdiimu shiqi jasadihi ak jiital wetug yaramam wa al aymani gay ndeyjoor wa taqlilul maay ak néewal ndox ma xalal axdaai ca cër ya tudd na faratay cangaay yi tudd na ay sunaam mu jàll si ci ay ngëneelam ngëneeli cangaay mooy yi nga xam ne boo ko tee def ko ngay ëppale tuyaaba bi mu jëkk a mooy bala ngaa tàmbalee sangu bu fekkee am na sobe su la taqoon nga dindi ko ba noppi doora a tàmbalee sangu nga xam ne booy sangu day fekk sa yaram amatutoon sobe la ca topp mooy mujj ki li tàmbalee jumbax ba ci bëti woom teewluwaale yéene ja foofa lee mu ne teg ca sawukaay ba te yéene fa moom dafa jublu rek mu jukki li jumbax ba ci bëti woom te yéene foofa joox faratay cangaay li la ci gën nag mooy mu daal cay teg jàppum benn benn mooy leen lu ne da koy def benn yoon maanaam kanam ak loxo dañ ko daan raxas ñetti yoon waaye benn yoon rek la koy def ci njàpp moomu gannaaw njàppum benn benn mi mu dem ca bopp ba raxas ko ñetti tàng su fekkee dafa yore ab nel ba kawaram bariwut nga xam ne su raxasee benn yoon mu daj te set su ko neexee ci waaye sopp nañ mu def ko yetti yoon tey def ñaari loxoom ba mu fees def ci bopp bi raxas teel ko defar raxas teel ko defaat raxas muy ñett bu fekkee ko waram daa bari nag baa mu ràbbaloo ba nga xam ni yetti yoon yi doxul mu daj te set kon faaw day jàll rekk ba mu daj te set nga xam ne ndox mi dana dugg ba ca deru yaram wa te itam sopp nañu cër bu ne bu ko dee raxas mu tàmbalee ca kaw di ko raxas muy wàcc niki buñ ko nee raxasal wetuk ndeyjoor mbaa wetuk càmmooñ dañoo sopp rek mu tàmbalee ci kaw di raxas muy wàcc jëm suuf bu noppee ci bopp bi nag moom laa mujj na wax kon na ca teg raxas nopp ndeyjooram te bañ caa sol ndox ma ndax bu ca solee ndox ma xëy na mu andil ko lor bu noppee ci noppum ndeyjoor mu jàll ci noppub càmmoñ def ko noona bu noppee ci noppub càmmooñ mu jàll ci baat bi ak doq gi bu ca noppee dem ci wetu ndeyjoor ga topp ko ba mu wàcc ba ci bëtiwoom ba jàll ci wetu càmmooñ ga tàmbalee ca mbëgg mu wàcc ba ci bëtiwoom ba daal dem àggale la tàmbalee bëti wom ca tànkum ndeyjoor ba tànk ba àgg jàll ca tànkub càmmoñ moom it tàmbalee ci bëti wom ba mu àgg mu dem nag ca gannaaw ga njëkki gannaaw ga ba mu wàcc door cee teg biir beeg dënn bi noonu mooy niñ gën a taamoo ku na sangoo farata waaye waxoon nan ne bu ndox ma melee na war a mel rek mu sangu yaramam ba mu daj rek dal nay joox faratay cangaay la mel ne bu ubbi woon saas bi wala robinet bi muy xelli muy raxas rek ba fépp dajit dal nay baax ni ñuy wax dafa gën rek bokk na itam ci ngëneeli cangaay mooy bañ yàq ndox ma muy cangaay muy jàpp ñoo yemoo dañoo bëgg rek loo ci def bañ yàq ndox ma kenn ku ne seet la yem ci raxas ab cëram ba mu set rek mu def ca lu toll noonu te bañ koo ëppal donte ci géej la nekk wala dexit ëppal ga moom ak yàq la te sunu borom bëggul yàq ni mu def nag moom mi taalif waññi faratay ci ngaay yi def ko ñeent baat ba mu daaneele muy alxumoomu dafa ambaale lépp lépp ndax matale mboolem deru yaram bi fenn bañ a des yóbbaale na bu dee ku léttu bu bës létt ya ba ndox ma dugg ca biir ba tey itam ku am kawar ak fu kawar ga mën di nekk rekk ci yaramam bu dee sangu mu yëngal ko ba ndox ma jàll ba ca biir moo xam kawar ga daa nekk ci sikkim ba wala ca naq ba walla feneen ci yaramam muy góor muy jigéen nag bu lettoo war naa bës kon létt ya ba ndox ma jàll ba ca biir góor nag balaa saña létt kawaram da koy létt mu bañ a ni jigéen di léttoo ndax kenn ci ñoom ñaar sañuta niru nirulu moroom ma te itam bu dee ci yoonu Maalik moom dañoo indi lool ak jafeel ci wàlluk létt ndax dañuy wax ne su fekkee dafa létt rek kawaru kese ga boolewu ca geneen wëñ ca geneen kawar kon bu fekkee dëgërut nga xam ne ndox mën na caa dugg du aajowoo mu di ko firi bu dee sangu farata waaye nag bu dëgëree itam këng ba ndox mënu caa dugg faw rek bu ko sangu farata waree mu war koo firi ba ndox ma dugg ca biir bu ca xasee littaale lu mat ñetti kawar nag ba ñetti wañ yi ca bokkul nag moom dañuy wax ne faaw rek bu dee sangu farata ak bu dee jàpp ñoo ci yam daa war a firi létt ya loolu nag lu xaw a diis la ñu analuñ ci genn woyof góor moom say boo rek muy moytoo lettu ndax nee nañu borom daaru daana def ku xaw saq rek mu digle ñu daal di koy wat ndax ne koo seen kawaram mel noonu rek janaa baa nga ca maanaam ba muy sangu farata am na ca fu ndox ma waral a na àgg te àggu fa kon góor moom nay moytu lettu saa yu nekk jigéen nag bu dee ko bëgg a sàmm diineem la ci gën mooy su mënta ñàkk lettu mu lett kawaru kese bañ caa boole genn wëñ bañ ca boole geneen kawar te it mu bañ a dëgër nga xam ne bu dee sangu farata ndox ma dana dugg ba ca biir ba ca deru yaram wa te itam saye boo jigéen di moytu li ñuy wax émaay émaay day dox diggante ndox mi ak we fuddal nag nee nañu moom ayut du ndox mi jàll ca deru yaram wa képp kuy bëgg jàpp nag mbaa muy bëgg a sangu farata muy góor muy jigéen na seetlu bu baax bu amee lu nekk ci yaramam luy te ndox ma jàll ba ci deru yaram wa niki bu dee kuy liggéey lu mel ne kol te kol ga am doole walla kuy bind yor balankoo yooyu ñuy fare mbind mi wala muy liggéey leneen rek loo xam ne day taq ci yaram wa ba ndox ma du jàll ba ca biir bokk na ca sax su bàyyee yaramam ba mu téree téré ba nga xam ne bu ca defee ndox ndox ma du jàll yooyu yëpp balaa jàpp mbaa balaa sangu farata day dindi loola ndax bu dee jàpp ak bu dee sangu ndox ma mën a jàll ba ca deru yaram wa kuy sangu farata itam nay seetlu béréb yi nga xam ne ñoo ruqe ci yaramam ni ki xóot-xóotu baat bi ak xóot-xóotu jumbox bi ak fi yi soxe ak ron bëtiwoom yi ak rek fépp foo xam ne xëy na ndox du fa gaaw a àgg na fexe ba àggale fa ndox ak loxoom fu muy sikki sàkk nag ndax raxas na ko am raxasu ko na ko daal di raxas yóbbu fa ndox ak loxoom lu may na nga xam ne xelam day jax-jaxi maanaam dafa bari lu muy xel yaar kon moom bu dee sikki sàkk cir sàngam wala béréb sàngam def na ko mu defu ko na jàpp rek ne def na ko ndax li ñuy wax jax-jaxi maanaam di sikki sàkk def naa lii defuma ko def naa lii defuma ko loolu day yàq diine képp ku muy dal moo xam ci julli la moo xam ci laab la nit ki jàpp ak sangu farata na koy moytu bu baax a baax ndax seytaane ci boppam mooy def su gisee ne yow mi ku bëgg lu baax nga rek mu bëgg laa yàqal ba looy def rek mu dugg ca ne lii defoo ko def ko lii defoo ko def ko mbaa sax bu dee jàpp mbaa sangu farata mu bëgg boo dee kuy teewe jullit mbooloo ga jullit mbooloo ga raw la ak yu demee noonu kon daal lépp luy indi jax-jax xel rek na ko wattandiku bu yëgee ci bopp ne bis bu ne mu dal ko daal moom sayoboo nu muy xel yaar rekk jàpp ne def na ko daal di koy bàyyi noona bu defee noonu lee mu daal deñ waaye bu ko dee naqar ci xolam mu koy jéem a fajtal day mujj rekk yàq am xelam mën na andi sax ak ndof te it day yàq diine yàq diine gu méttee métti wa mën na seeku fàtte lum xatan ab déniir aw xubwan wala ab cër min xuslihi ci cangaayam la baadara kon mu gaawantu ila xaslihi jëm ci ak raxasam xiina tadakkurihi ci waxtu ak fàttalikoom walaw baada shahrin ak doonte ci gannaaw weer la wa ahaadate mu baamu maa la nga xam ne salla julli woon na ko xablahoo ci ak jëkkam kuroon doon sangu nag fàtte ci ab cër boo xam ne laaru ko mbaa cër boo xam doon na ko ragg waaye da ci am ab digg boo xam ne tooyut saa yu ko fàttalikoo na daal di gaaw dem defi ko rekk ca ngaay la daal di baax ndax fàtte moom yàlla ko binde nit nga xam lu mu yàgg-yàgg ni ko waxee doonte gannaaw weer la it yàgg-yàgg daal moom la mu fàtte woon ca ngaay la na dem defi ko waaye nag boobaak léegi day julli gu mu fi julli woon rek yàqu na wax day mel ne ku julli woon te sanguwul farata ndax lépp war a daj kon nag fu fenn manqué rek day mel ne cangaay amut kon na seet boobaak léegi julli gu fi julli woon rek mu dellu ko baamu wa in axarahu ndéem yéexee na ko baxda zikri yi ci gannaaw ak fàttalikoom batala kon yàqu xusluhoo cangaayam la su fàttee nag dara ci cangaay la muy ab cër mbaa muy ab digg gannaaw ba nga ko fàttalikoo dellu di dem defi ko xanaa bàyyi ba mu yàgg kon cangaay la yàqu na da ko war a tàmbaliwaat ba tey itam bu fekkee moo ko tey tàmbalee sangu ba noppi daal di koy bàyyi dem di defi leneen ba mu yàgg it kooka moom cangaay dal na yàqu fa in dem nekkoon na fii a'dha il wudu ci cëri njàpp ma wasaa dafa xoo te firoog moom xaslul wudu raxasug njàpp ma ajji sa awoo kon mu doy ko su fekkee lam fàtte woon ci ba muy sangu ca ngaayal farata daa bokk ci cëri njàpp yi ba muy jàpp nag mu far ko raxasaale ci njàpp ma nga xam ne kon da ko raxas yéene ca njàpp fàtte woon ne kat raxasu ko woon ca cangaay la ko raxas gi mu ko raxas rekk ci njàpp mi dal na yóbbaale war gam ko waroon raxas ca cangaay la mel ni ba muy sangu farata mu fàttee raxas ay tànkam waaye gannaaw bi jàpp na te ba muy jàpp raxas na tànk ya raxas gam raxas tànk yi ci bi muy jàpp dal nay wecci raxas gam ko waroon raxas ca ba muy sangu farata faslun li ab dog la laa yaxillu du dagan lil junubi ñeel ko amee janaaba duxoolul masjidi dugg jàkka wala qiraatul quraani du jaageenu jàng al quraan illal aayata ndare laaya wa naxwaha lu mel ne laaya lit taxawudi ngir muslu wala ngir léemu wa naxwihi ak lu mel ne moom su fekkee dafa amee janaaba te sangoogut dañ koy aaye yañ aaye woon ku amutum njàpp ba noppi nag dolliwaat ci yi mu wax dugg jàkka koo xam ne amewul janaaba am njàpp rek la ñàkk sañ naa dugg jàkk sañ na faa toog sax waaye ku amee janaaba moom bali feeg muy sangu du sañ a dugg jàkka dee ci yoonu maay sax moom duñ nangu aw ci bunt bee romb rek jàll ca ba ca des du ko man ba tey ku amee janaa li muy sangu du amee sañ-sañu tari alquran ndax laal kaamil ba ci boppam moom waxoon nañ ne ku joppul rek sañu ko léegi nag bu amee janaa ba dañ koy aaye laal ga ba noppi dolli ci aaye ko tari ko ci aw làmmiñam xanaa rek lu mënta ñàkk mel ne bu bëggee léemu wala am àtte bu muy àtte bëgg a tari laaye ba tolloog moom kon daañu ko may mu jàng rek laaya mbaa ñaari laaya lu demee noonu ndax léemoo ko wala ngir leeral ne àtte bi ma àtte ci laay bii laa ko teg waaye lu bokkute loolu daal moom bu xase amee janaaba duñ ko may mu jàng ko ci alquran xanaa rekk nu bañ a fàtte ne su fekkee ne jàpp moo ko war mënta am wala sangu farata moo ko waaye mënta am kon tiim mooy wecci njàpp ma wecci cangaalul farata la lu gën kay mooy jekki-jekki rek tiim tiim goo xam ne bëgg rek am noflaay tax waaye farataam doon tiim kooku moom day sonal boppam ba noppi gàddu ca bakkaar boole ci moo tax toogan bañ a tiim sax bañ a laal genn jaamu yàlla moo doon gën ca moom wala yajuusu du dagan li man ñeel koo xam ne laa yaqdiru du attan xalal ma yi ci am ndox albaari di muy aji sedd ay yatiya mu dikkal zawjatahu soxnaam xataa yu idda mbate mu waajalee des na ko wax xataa yu idda mbate mu xaroo waaye xaroo mooy waajal al alata jumtukaay ba illaa an yaxtalima ndare bu dafa gént fala shay'a kon di dara alayhi di ko war koo xam ne mënta jëfandikoo ndox mu sedd balaa joteeg soxnaam day wut lu mën a tàngale ndox ndax bu jotee soxnaam ba noppi mën caa sangu farata su fekkee ne nag dafa jekki-jekki tëdd rek gént daal di amee janaaba loola moom kenn du ko ca teg dara ndax dañuy xam ne ba muy tëdd xamutoon ba xam dana gént bay amee janaabaam déet la fa sus koy mooy su fekkee ne fekkoon na mu am lu mën a tàngale ndox daal di tàngal ndox ma sangu ca bu fekkee amu ko it te bu sangoo ci ndox mi gaañu it mu daal di tiim rek julli bu àggee ci waxtu mën a sangoo nag doora a sangu dañuy wax ne sax su fekkee ne moom mën naa jëfandikoo ndox waaye amul ndox mi nga xam ne bu jotee soxnaam day mujj rek di tiim ndax du am ndox moomu sangoo kon la gën mooy rek mu bañ a joteeg soxnaam lu may nag loola dafa dem ba yàgg yàggaay boo xam ne mu nga ciy bëgg a am lor su boobaa kon dana mën a joteeg soxnaam ba noppi nag di tiim waaye kon noppi na ci njàpp noppi na ci cangaayul farata mu jàll si ci tiim faslu li ab dog la fit mu yi ci tiim waaye tayamamu dana tiim al musaafiru aji tukki ja fii xayri maasiyatin ci ludul ak moy wal maridu ak aji tawat ja li faridatin ñeel jullit farata aw naafilatin wala naafila daa wax ne kuy tukki bu fekkee tukki ba nekkul tukki mooy yàlla kon bu amul ndox dana saña tiim fekk na wax ji gën a wóor nag mooy lépp lu ñu mayee boo tukkiwul rek booy tukki itam daañu la ko may